baada acuudu billahi <clears throat> min alsheytaani alrajim inna alsafaa walmarwata min shacaa'iri llah faman xajja albayta aw ictamara falaa junaaxa calayhi an yattawafa bihima waman tatawwaca xayran fa inna allaha shaakirun calim suñu boroom tabaaraka wa tacaala <clears throat> di wax ci laaya bi nga xamante ne nii mooy téeméer bi ak juróom fukk ak juróom-ñett mu ne inna safa fii nag mu ngi ñëw di wax ci li nga xamante ne mooy la seydinaa ibrahim ak doom daji seydinaa ismaayil daldi woon ñaan boroom bi ne wa arina manasikana te seen ñaan yu am solo yoo yële ñu gisoon ne woon boroom bi tabaaraka wa taala wa arina tayal nag ñu wan manasikana mooy fi nga xamante ne nii mooy yi ñu war jëf ci aj gi ak yi nga xam ne fa ñuy rendeek yi ñu lay jëfal ci aj gi yépp waay waay borom bi alhamdulillah yal nag ñu ko wan loolu nag moom la borom bi tabaraka di def nii di wane yoo yële mu ne nag inna safa dëgg-dëgg gis nga doj wi ñu naan safa wal marwata marwa min sha'airillah bokk na ci sémboolu borom bi tabaraka wa taala yu mag yi nga xam ne daa bëgg ñu koy màggal ngir moom mu ne fa man xajjal bayta damay safa ñi aji xam nañu ko voilà mooy tund woowu kii was montagne su ndaw soo xam ne léegi moom niñ ko defee loo gisum montagne ndax gars yi dañ koo tabax wërale ko voilà muy entre safa ak marwa voilà yoo yële mu ne loolu ta nekk foofu le ca côté ca Kaaba ga mu ne ñaar yooyu de min sha'irillah mu ne fa man xajjal bayta képp nag koo xamante ne nii ajatina te jublooti na li nga xam ne mooy néeg bi awian tamara mooy ku aj rek ci ujaaj yeeg ajaratu yi ku fa demat ci aj wala nga dem fa nekk mu'tamir wala mu'tamira koo xamante ne dangaa dem ngir umra ji mu ne kooku falaa junaaha amul benn problème an alayhi ca moom an yatawafa bihima mu daal di leen wër mooy mu daal di def sa'yu dox bi nga xam ne moom la ak aj aj kii aj wala kii umra di dox diggante safa ak marwa mu ne nag foo man tadawwa képp koo xam ne dafa cooborawu daal di def loo xamante ne yiw la goo xam ne kenn tegu ko ko woon mooy def lu baax loo xam ne nekkuloon farata ji moom de fa inna allaha shaakir shay'un alim kooku na xam ne <clears throat> mooy li nga xamante ne na xam ne boroom bi da mooy aji sant jëfu képp koo xam ne jëf na lu yiw ngir moom ta moo ko ciy fay alimun mooy aji xamaa koon kon nag affaire baango laay bii nag moom la ku ni sayduna Urwat ibn Zubayr radiyallahu taala anhu wa ardah nee na man dama ne moo dama ne sama sama tante quoi di sama tante di sayyidatu Aisha bint siddiqi radiyallahu taala anha wa ardaha te bi mu koy wax yi yaayam a ngi doon dund de yaayu sayyidatu sayyidina Urwa voilà parce que sayyidina Urwa yaayam mooy sayyidatu asma bint abi bakr radiyallahu anhuma nekk magus mag bu jigéenu sayyidatu aïsha te sayyidatu asma moom moo mujjee gaañu sayyidatu aïsha voilà loolu il faut que ça soit clair foog naa fàttewu ngeen ko voilà ndax moom sax doom ji di abdallah doomam ju mag ji abdallah ibnu zubayri radiyallahu ta'ala anhuma moom moo njëkk gaañu yaayam parce que temps yooyu ñoom xajaaja ko rey quoi après nag bon bu yàggul après leen ci teg sayyidatu asma ndax dafa dafa guddoon fan lool ma sha allah ha kal baraka kel baraka kel baraka ya baraka ay waay bu dund gu bara bu barkee la ngoongale moo tax jamono jii sayyidatu Aïsha foo déggee doom ay orwaat yooyu naan laaj naa Aïsha ndax parce que sayyidatu Aïsha moom bi muy génn àddina magam ji sayyidatu Asma mu ngi doon dund tam Asma radiyallahu anha mooy yaayu Urwa bint Zubayr radiyallahu ta'ala anil jami' mu ne man dama ne ah <coughs> dama ne man gisuma laay bi inna safa wal marwa ne ko mais yow euh, sama yaay mais xanaa gisoo ne lii ba duñu borom di wax naan safa ak marwa daal ci symbole borom bi la xam dafa aj wala mu umra amul problème mu daal di wër kaaba gi kon nag bon man gisuma ki nga xamante ne dafa ñëw ci aj gi wala mu umra si te wërul kaaba gi man gisuma ne am na problème kon dara new ci sayyidatu Aisha radiyallahu anha ne ko kalla bañ a am problème ah kay bañ a am problème bu ko nga naan ku ku ñëwul man ngaa bañ ku fi acc wala umra man ngaa bañ a wër safa ak marwa mu ne ko lan moo bañ a am problème bañ koo wër mu ne bu doon ne li ngay wax noonu la kon borom bi da doon wax naan allah yatta mu du wax ne fala junaha alayhi ay wa bi yattawafa bihima danaan fala junaha alayhi allah yattawafa bihima wala amul problème ci mu bañ koo wër waaye danañ ñi mu wër ko loolu day yonanti ma lay saab saab moo ñu leeral ne lool faratala walaa moo tax ci ponk aj gi loolu mooy li nga xamante ne nii mooy li nga xamante ne mooy li gën a dëgër que ne loolu moom farata la wër gi nga xamante ne nii mooy dox ba li nga xamante ne diggante safa ak marwa kon nag mu ngi noonale <clears throat> moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne woon inna allaha kataba alaykum as comme li nga xamante ne nii noonee la ko ku mel ni ñoom imaamu ahmad daal di soloowee ne suñu boroom nee na ma suñu borom moom moo moo farataal ci yéen muy dox gi nga xamante ne nii moo ngeen di dox diggante Safa ak Marwa kon nag mu ngi noonu le <clears throat> loolu mooy li nga xam ne moom lay wax nii kon nag amul benn problème mooy loolu mooy farata la parce que waa Quraysh en fait waa ñu doon jaamu manaata ca waa waa waa lansaar ñoom bëgguñu woon woon di di di wër foofu quoi waaw di ñëw safa ak marwa léegi nag moo tax borom bi ne leen <clears throat> ñoom ca manaata lañ doon yem quoi léegi nag suñu borom ne leen déedéet bi lislaam ñëwee ñu laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne dem leen ngeen wër ko comme ñépp lan moo tax ngeen koy bañ a wër ndax am na ñoo xam dañ doon wax naan foofu isaaf ak naa yi la isaafa ne woon lañ tegoon ñoom yéeféer yi ci benn ci benn doj wi ci beneen bi ñu teg fa yi la moo taxoon ñu ko doon moytu bëgguñ fa woon di dem daal léegi suñu borom ne leen déedéet inna safa wal marwa min sha'irillah faman hajja albayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima kon nag mu ngi noon mu ne inna alladina dëgg-dëgg gaa yi nga xamante ne nii na ñooy nëbb maa li nga xamante ne anzalna min albayinat moom la ñu wàcce ci yu leer ay preuve yu leer yoo xamante ne dama ko wàcce ci tawraat wàcce ko ci linjiil ñoom ñu koy nëbb wal huda ak njub ji ma wàcce ci ñoom min di ginnaaw bi nga xamante ne maa bayyanna ci lañ ko leeral linnaasi fil kitaab yi lañ ko leeral ñun borom bi tabaaraka wa taala ngir nit ñi def ko ci téere ba ma leen jox leeral ci li nga xam ne mooy meloy lislaam meloy seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam leeral ko fa mu leer naññ gaa yi nuñ def gaa yi ko nëbb mu ne ulaayika gaa yooyu yële mu ne yal'anuhumullah borom bi de yal'anuhumullah borom bi tabaaraka wa taala de rëbb na leen wa yal'anuhumul laa'inuun te rëbbaatekat yi nga xam ne ñoom moom ku borom bi rëbb ñu rëbb ra muy nit ñu baax ñi dinañ rëbb gaa yu mel nii kon nag mu ngi noonu la illa alladhina taabu mu ne nag ba mu des ci ñoom ñi nga xam ne doon nañ doxale nii ci ñoom yahuudi ak nasaraan yi waaye ñu mujj tuub wa aslahu ñu yëwénal nag moo yëwénal lan ñañu réeraloon ñu ne leen lañ leen doon wax du dëgg voilà loolu la réparer lañ doon def te tamit yeesal seenu gëm tuub dugg ci lislaam te génn ci seen caaxaan yi ñu doon nëbb wa bayyanu te ñu leeral lool la moo tax wa aslahu dañuy yëwénal ña réeraloon ñu leeralal leen wa bayyanu ñu leeral lañ doon nëbb naan amul ñu ne ah ñunkat ñoo toppoon suñuy intérêt kese mu ne gaa yooyu fa wulaayika gaa yooyu yele atuubu alayhim ñoom laay delloosi te ñoom la nangul seen borom bi tabaaraka wa taala tawwaabur rahiim man maay ki nga xamante ni nii aju nangu di tuub waaye aji delloo si jaam arrahiim aji yaatu yërmande mu ne innal ladiina gaa yi nga xamante ne nii kafaru dañoo weddi wamaatuñu dee wahum kuffaar te bañuy dee seen xaal mooy ay yéeféer lañu nekk ay yéeféer mu ne gaa moom ulaayika gaa yele alayhim nekk na ci seen kaw laanatullahi rabbum borom bi tabaaraka wa ta'aala wal malaa'ikati ak malaaka malaaka yépp alayhim salaatu wassalaam wannaasi ajma'in ak nit ñi mboolem seen ñépp mu ngi seen kaw mu ne xaaliniina fiiha ñoom dafa la ñuy sax dafa la ñuy béldee laa yuxaffafu anhumul adab kenn nag du leen woyofal li nga xamante ne mooy mbugal mi de wala hum yunzarun te kenn du leen xaare bés bi nga xam ne ci lañ leen war a kenn du leen xaare di leen négandi du am mu ne wa ilaahukum seen borom bi nga xam ne moom dong ngeen war a jaamu nag ilaahu waahid benn yàlla la ta moom dong la de adu ñaar du ñett laa ilaaha illaa hu amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg te ñàkk koo jaamu di ay lor dong illaa ku dul huwa moom arrahmaanu boo xamul kawe kan mooy ki fees dell ak yërmande arrahiimi ki nga xamante ne aji yaatu yërmande mu ne nag inna fi xalqi samaawaat nekk na ci bindum asamaan yi wal ardi ak suuf waxtilaafil layli ak jàllarbeku ko gi nga xamante ne nii moom lay wute al layli guddi gi wan nahaari ak bëccëg bi bu wii di dem beneen bi ñëw wal fulki lati tajri fil bahr ak gaal looco bato yi nga xam ne ñooy daw di dox fil bahri ci géej gi ma yanfa'u an di jëli tey indi li nga xam ne mooy yam mooy mooy jariñ nit ñi waaye tamit di yóbbu nit ñi di leen indi waaye di jële ci biir géej ay trésor waaye di fa napp ay jënëg yu mel noonu nale di indi luy jariñ nit ñi wa ma yanfa'u an-nasa wa ma anzala allah waaye ak li nga xamante ne ni moom la borom bi tabaraka wa a wàcce minas samaa'i ci niir yi min ma'in ci ndox fa ahya bihi al-arda ba'da mawtiha mu dundal ci suuf si muy suuf yi ginnaaw bi mu bekkooree wow ginnaaw dara saxu ci ndax wow wa bassa fiha mu daal di ciy wasaare mu daal di génn min kulli dabba génn ci suuf si daal di ciy wasaare li nga xamante ne façon la du yuy dukkat njaay àll yeeg rab yeeg yi ngeen di rëbb yi ngeen di lekk yépp wa tasrifir ya ak li nga xamante ne ja li muy li muy soppande koo ak ni nga xam ne noonee la ngelaw li di soppande koo tey mousson bi ngelaw liy indi taw yeeg mbooya bee façon ngelaw yu bari nga gis yoo yële wa sahabil xar yi ak li nga xamante ne mooy niir yi nga xam ne dañ koo taggat ñu nekk bayna samaa'i wal ard diggante asamaan say suuf si muy nuage yi niir yi mu ne lii lépp la aayaatin ay mandarga la yuy wane sañ-sañ kattanu borom bi tabaaraka wa ta'aala waaye ngir ñan li qawmin ñeel ñi ña nga xamante ne ni yanqiluuna ñoom ñooy xalaat ta mu leen di delloo ci seen borom wallahu ta'aala a'lam sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin